الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا يا سيدي منك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi mbooloo mu tedd mi nekk yëpp ndax tey képp ku yàlla toogloo ci jotaay bii rek am nga daraja am nga cër fa yàlla ndax cofeel ci Seydina Muhammad rek moo tax ñëpp toog kon ñoo ngi ndokkeel ñëpp ci loolu ndax garab la ak daraja boo xamante ni la day wëy di màgg di yëkkatiku ba biir aljanna insha allah yàlla na ko yàlla defal ñun ñëpp bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu waa kër gi yëpp di ziar ñëpp di balu ak ñëpp di nuyu baax sunu euh, yaay soxna Kiné Fall yal na yàlla bàyyi ko yal na yàlla doolu wéram doolu ci turam doolu serangaam nuyu mbokkam yëpp nag nuyu doomam yëpp nag nuyu doomu bàyyi ëmbat may baabu yëpp di leen ziar bu baax na di kontaan bu baax na ci ñëw bi ñu ñëw fii laata ngeen a kontaan ci ñëw bi ñu ci ñëw ndax alxaaji Muhammadu Muniru Njëgëm di xalifatul xaaji Muhammad Njëgëm bi ñuy ñëw daf ñoo waxoon nañu na xam te gëm te am pas bu wér ne kër googu ngeen di dem ak kër alxaaji Muhammad Njëgëm du benn du ñaari kër waaye benn kër la ndax lépp du tey du bis waaye démb la. tolloo rek góor gi Amath Mbaye Babou ak Alaaji Mouhamad Ndieguène mhm. yaakaar naa ni ko jaxaawu xamee jànkuwén xamee ko noonu la ko kër Maam Alaaji xamee ak saaxi kaw kon su yàlla defee mu dem fekk yàlla subhaanahu wa ta'ala ànd ak Alaaji Mouhamad Ndieguène ci dundam yépp gëm ko fonk ko ormal ko sopp ko topp ko toppi ndigalam bàyyi ay tereem ba yàlla jël ko ci ginnaaw Alaaji Mouhamad Ndieguène alxaaji Muniru Njëriñ ci boppam toppatoo ko teeru ko ca jumaay Kër Mamalaadi yi sangal ko boppam sangal ko boppam jullil ko boppam defal ko boppam ci biir suuf ñaanal ko ci ñetti fanam ñaanal ko ci juróom ñetti fanam ñaanal ko ci ñeenti guddeem su anniversaire am ñëwee ay njabootam woowaat waa kër El Hadj Mouhamad Ndieguène leen dañuy fëttali fële rek mag ña kon gàcce ngaaraama yéen waa Mbaye. yal yàlla yàggal ànd bi yal na yàlla doolu sutura bi yal na yàlla doolu teraanga bi toujours li may wax ne nit darajaam ak wilaayam ak xamam xam-xamam ak gul ci sàkk askan wa muy bokk sàkk ay wuy juróom sàkk ay kóllëre baayam day judd rek ñu ne ko diw mooy sa baay diw mooy sa ndey day judd rek fekk ay wëllëre baayam fekk ay wëllëre ndeyam yonent bi nag sallallahu alayhi wa daan la wax ne bokk na ci li nga xamante ni fa tabarakallah mooy wane ni nit kii am na cër fa yàlla mooy ngay jokk say wëllërëy wëyjur euh, kon tabarakallahu jotaay bi yàlla ko yàlla bàcceel ñoo ngi nuyu bu baax suñu mbokk yi yaakaar loolu nga xamante ni ñoom it fu ñu toll ñu ngi dëgër ni ñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen ziyaara bu baax sëñ bay wax na ci ñoom wax yu rafet di nuyu bu baax soxna yu tedd yi nga xamante ni ah lislaam wootee ñoo ca mën fépp ku wootee ñooy taxaw yàlla yàlla euh, yàggal seen taxawaay ci l'islam yàlla ngeen bokk ak Seydina Muhammad ëllëg nekk yàlla ngeen ànd ak moom bëgg aljanna yu nii bu baax soxna yu tedd yi nga xamante ni ñoom it fa tabarakallah ñoom ñu ñëw ah di wéttali fii ci soxna jama nga xamante ñoo moom ñoo bokk doon yëngatu ci yàlla ba ci ko jëlee muy euh, alxaaji mbay fa tabarakallahu jël ko muy borom këram ñoom ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ak moom di ko wéttali ci ci bés bi ndax ñëpp xam nañu kër gi ni ñu ponkee seen bàyyi waaye ni ñu ponkee seen bési bàyyi bi ndax ku ponk sa bàyyi rek mooy benn mooy ponk bésam fa yaakaar naa ni lu baax moo dul doy suñ jëm waaye su doyoon su doon doy du ñu jàngee kaamil yi suba ya joxe sarax yi laaf yi ñëpp war a dem ñibbi ndax bu dee ñaan la mat na waaye nag lu baax moo dul doy te lii alaaj Muhammad Ndieguène daan wax ne ndabal teraanga di ko jañante ba mu tëg moo gën di ko xëccoo ba mu tëg maa ngi ànd ci suba ak samay bàyyi ñu jël yëpp jox ñu ñu wax ak mbooloo ñu ñaan la teg ñoom bi ñu jullee ba noppi ñëw ma ànd ak sama mag muy suñu xalifa Ndieguène moom nii toog moom it mu ne ma yaay sama jëlal nga waxtaan ak mbooloo fa tabarakallahu loolu yëpp di taar di ak rafetoo di ak rafetal yàlla ko yàlla saxal di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu mbokk taalibe yi ñun ñëpp tamit ñëw nañu safinatul fuqara kaw ak yeneen ko yëpp ngeen ak Baqiya ñëpp ñëw nañu ngir bokk ñun suñu bés bi nga xamante ni dama bokk ci bésu kër Alaaji Muhammad Ndieguène ñoo ñaan yàlla yal na yàlla yàggal ànd bi yàlla doolu sutura bi yàlla doolu sarabi bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi mu mel ni nag fa tabarakallahu dañuy wone sunu yéene rek sunuy asakas yéene moom la ñuy wane ndax suulu baax doon doy kaamil ba doy waaye def nañ kaamil boole ci fidaaw ginnaaw loolu sëñ Mbaye Fall fa tabarakallahu daal di yëkkati turu yàlla bi muy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah nga xamante ni yàlla li muy déglu yëpp yàlla li muy déglu yëpp yàlla li muy déglu yëpp kaddu googu moo ko gënal yàlla li muy déglu yëpp kaddu googu moo moo ko gënal te yàlla sax su la naree defal teraanga day fexe ba sa làmmiñ daal di taqoo ak kàddu googu déggoo ci suratul fath bi mu waxee laqad sadaqa allahu ah rasulahu ar-ru'ya bil haqq te ginnaaw waxoon ne waxoon na beneen laqad mu ne laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara gis nga ci suufu aaya soo jàngee da ngay dégg ci teraanga yi leen yàlla defal mooy fatx yooyu futuhaat yooyu ñu am ci biir suratul fath ah ak njënd yéen ko jël yëpp dangay ngay yàlla ne ba ma leen gërëmee dama leen a defal benn teraanga bu mag mooy lan wa alzamahum kalimata taqwa wa alzamahum man maa jël seen làmmiñ yi ma jaxase koo kalimata taqwa muy laa ilaha illa allah kon yàlla su la bëggee gërëm day jël laa ilaha illa allah jaxase ko sa làmmiñ ba sooy sangu sax di ko wax sooy nelaw di ko wax sooy dox di ko wax koo nekk di ko wax xaal boo mënti nekkee da ngay sax di zikkar di tudd yàlla yàlla mu mel ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ci hadis bu wér toujours bala ñuy ñaanal néew ci daayira bi ñuy def zikkar yi ñuy zikkar dama leen di wax na ngeen ko def ak fulla ak fayda ak pas ak ak ak dogu ndax sayyiduna Muhammad nee nañu jërëjëf sallallahu alayhi wa sallam nee nañu benn laa ilaha illa allah aha benn laa ilaha illa allah yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam benn laa ilaha illa allah nee na juróomi junni bàkkaar moom lay far te nag li ci gën a garaaw du juróomi junni bàkkaar lay far déedéet du loolu li ci garaaw mooy juróomi junni bàkkaar yonent bi nee na minal kabaa'iri minal kabaa'iri ci bàkkaar yi nga xamante ni soo ko defee te tuuboo sawara nga jëm benn laa ilaha juróomi junni cinq mille péché cinq mille bàkkaar cinq mille ñaawteef moom la benn laa ilaha di fara

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا feddaliwaat ñaanal ko yàlla mooy yàlla ñu yàlla déglu ndax yàlla ñëpp lay waaye du ñëpp lay déglu c'est ça yàlla ñëpp lay dégg parce que dafa bokk ci ñaar fukk yi nga xamante ni su benn manqué rek yàlla dootul yàlla soo jàngee aqida am na ñaar fukk yoo xamante ni yàllaa ko benn du manqué ci moom te daf ca bokk ak sam'u mooy di dégg waaye nag déglu day neex yàlla mu déglu du ko neexul du déglu ah. yàlla nag ñi nga xamante ni ñoom lay defal mbiram ñoom lay roof sirroom mooy ñi muy déglu ñi muy déglu yàlla ñu yàlla déglu te ngir yàlla déglu la nag da ngay fexe ni nga xamante ni kenn ki yàlla di gën a déglu ci kaw suuf ni muy defee nga fexe defee ni moom su ko defee yàlla déglu la kooku mooy kan mooy sayyidina Muhammadu rasulullah yeneen bi mbindeef bi moom rek la ci yàlla déglu keneen ku ci yàlla déglu dafa fekk nga defee nga waxee ni yeneen bi waxee soo defee ni yeneen bi defee yàlla xool la waaye soo waxee ni yeneen bi waxee yàlla déglu loolu mooy lan mooy kaddu bii ngay wax kaddu bii ngay wax muy génn ci sa gémmiñ fekk na sa xol fas na ko sa xol ba mu ko yamu fa doyul déedéet doyul say jëf firi ko moo yàlla ne inna alladhina amanu inna alladhina amanu mu soortaa teg wa amilu saalihaati kaanat lahum jannaatul firdawsi nuzulan xaalidiina fiihaa laa yabguuna anhaa hiwalan qul law kaana al-bahru midaadan li kalimaati rabbii lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walaw ji'naa bimislihi madadan qul innamaa ana basharun mislukum yuuhaa ilayya annamaa ilaahukum ilaahun waahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا yàlla nee na inna alladina amanu damay wax toujours ne su yemoon ci amanu ku gëm yàlla te jëfewu sa ngëm yàlla doo dee dem aljanna waaye ba mu tegee loolu jërëjëf ba mu indee inna alladina amanu amanu ga am na ñi nga xamante ni dañoo gëm yàlla gëm yàlla gëm yonent bi gëm yonent yi gëm téere bi gëm téere yi yi gëm yawmal qiyaama gëm siraat gëm bàmmeel gëm miisaan mooy balance bi bi ñuy balance jëfi gëm aljanna gëm sawara gëm lépp li nga xamante ni xaybu la kooku mooy innal ladina amanu kon lu yaatu la loolu rek mënoon nañ ci waxtaan ba jeexal waaye yàlla nee na loolu ci xol bi la léegi nag su xol bi paree nag jëf yi ñoo ko war a firi cër yi ñoo ko war a moo tax mu ne waa amilu salihat déggoo fee mu ne wal asri inna al la fi xusrin lu mu ko illa alladina amanu ndax foofu la yem déedéet daf caa teg wa amilu salihat moo tax ngëm su am dëg jëf moo ngi mel ni mbaam mu safi téere ngëm day ànd ak jëf pas-pas la ci xol nga wax ko ci sa làmmiñ waaye nag jëf yi mooy dëggal say wax al fi'lu misdaqul lisaan waaw kon inna alladina amanu wa amilu salihat yàlla nee na képp koo xamante ni jëm nga yi ma tudd yëpp boole ca wa amilu salihat nga boole ca di di ko jëfe di jëfe ngëm nga moo tax l'islam diine la du doy waar l'islam nafiq daanaka mënu cee bokk parce que soo ñëwee ngëm yàlla dafa nekk sa biir xol dan naan la ñëwal nga ñëw ñun la waxal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga wax ko ba noppi léegi tuuti rek su demee ñaari waxtu ñett rek ñun la jugal jugal jugal julli soo toogaatee ñun la jugal jugal julli nga toogaat tuuti ñun la nga toogaat tuuti ñun la jugal julli ba mu mat juróom nga ànd ak kooku la duubaloon ci bërëb ñu tegi yëpp nga jël mu jël ba mu jeex nga bëgg a jël beneen mun la déedéet bàyyi biir duñ ko naan ñu indi lekk yi. ñuy jël di jël di jël ba ci lenn ngay bëgg a lekk mën la bàyyi lii duñ ko lekk ñun. nga am koo xamante loon miinam ceeg moom ànd ak moom ak moom sa xel toog ba caag nekk ci moom nga teg loxo di a teg loxo ci poche bi mun la teggil mayagul la ko moomoo moo tax l'islam diine la joo xamante ni fa tabarakallahu pratique bi nekk moo tax toujours naafiq yi dañ leen mën a xàmmee te loolu moo tax yàlla wax ne naafiq yi ñoom ñooy nekk xooñu sawara xooñ waaw dërkil asfal ñooy nekk xooñu safara yàlla ci yàlla dugal mooy ki nga xamante ni lii li muy li muy wane nekkul ci moom musiba la réew bi loolu moo ko tax hypocrisie bi naa fekk ci lay reetaan nii di la siiñ suñ la tëree mu la ma nga kon yal nañu yàlla xiir ci ñuy gëm waaye suñu gëmee yal yàlla nooyal suñuy cër bañ nangul yàlla yàlla nee na sax wa innaha la kabiratun illa ala al khashi'in ci junni la doon wax yàlla wax na yonent bi ne ko am na ci ñoo xamante ni bàyyi leen bu leen sonal bu leen wax bu leen bu sonn ci ñoom sax di wax dafay diis ci ñoom dafa diis ci ñoom dafay diis ci ñoom tu toog tudd yàlla sax dafay diis ci ñoom du sànni ñaari rakka li son benn mag di wax yéen leen damba ñu dox ba lam-lam moo leen gënal julli ñaari rakka gas loo leen fii kambu dix-neuf moo leen gënal julli loo ñaari rakka parce que dafa diis waaye nag su ko yàlla woyofale rek mu woyof toujours li may wax rek ne la ilaha illallah bi nga xamante ni moom la yonent bi tojee àdduna ni muy woyofee ci yow nga koy wax fu la neex ni la neexee dafa mel ni sa yéefar yi ak ñu yàlla bëggul ñu texe montagne la ñu sëf seen gémmiñ yi duñ ko mën a yëkkati mukk kon yëf yaa ngoog inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzulan yal na ci yàlla boole suñu bàyyi ahmad mbay taaru bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu mel ni ñoo ngi nuyu bu baax suñu bàyyi suñu kilifa suñu lépp di ku yiw ku yàgg def lu baax muy alxaaji mawdo Malick Dieng moom fii ci biir nga xamante ni njaboot rek moo tax mu dox ñëw waaye du wéram jamono yi la génn hôpital yàlla seede ni loolu waaye fa tabarakallah cofeelam ci sëtam bi ak cofeelam ci euh, fonk ndox moo tax mu daal ñëw moom it ñoo ngi koy nuyu bu baax ndax keroog bi ñu demee Euh, premier ñaan gan fa doon dem di fa defal euh, doomi soxna si ñoom Ousseynou keroog El Hadj Mounirou bi ñuy jënd daf ma wax ne moom sëñ moor ma ne ko laa bay ko mu ne ma soo demee foofu bàyyi Maodo Dieng moom na ngeen ko xoolee seen bàyyi El Hadj Dame Ndiéguène waaw or ma boo leen may jox na ngeen ko jox ndax démb la loolu li may wax loolu du tey démb la ma ne ko waa ah, baax na keroog loolu la ma kon fu ko fekk rek war nañ ko ormal bu baax wan ko cëram ak dara jàmm ba mu xam ni ay njabootam ak ay sëtam ak ay fii. mu mel nii waa kër ëmban bay baabu yii am nañ cër am nañ daraja am nañ maqaama ndax fàttewuñu seen bàyyi am na ñu leen ëpp alal fopp mën leen may waaye seen xol àggul ci lii jamono bu metti bii nga jël sa alal yëpp dajale ko woo nit ñi ñu ñëw nga jox leen ñu lekk ba suur naan ba mandi woo sëriñ si ñu ñëw ku ci nekk nga woo ko teral ko ngir yàlla nga ne ko lu tax mu mu ne la ñaanal leen sama baay ñaanal leen sunu baay ñaanal leen sunuy baay yàlla yërëm ko jeex na loolu cër bu rëy la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis bu wér ñëpp xam nañ ko mais nit du dee nit su dee nee na léppam dog na ba mu des ñetti mbir nit su dee léppam dog na ba mu des ñetti mbir ñu ne ko ñetti mbir yooyu yan la yow Seydina Muhammad mu ne sarax boo xamante ni day sax sarax buy dow ak xam-xam bu ñuy jariñoo waaye nee na ba ca mujj mooy doom ju baax ju lay ñaanal doom ju baax ju lay ñaanal mu mel ni Baye Mbad Mbaye Babou am na cër am na daraja ndax daanaka ñett yëpp dajaloo na ci moom sarax bi du dañ mukk ndax alalam fu mu ko mus a jotee muy salaire am lim ci njëkk def mooy génne wàllu jàkka ji wàllu jumaa ji sarax la dootul dak mukk ba yowmal xiyaam ku fi julli ba keroog yàlla di wal wal wal bi ba keroog malaaka mi di wal bufte bi ba keroog yàlla di tukkal jamono ku fi julli ci jumaa ji mu am ca kotaam ci biir bàmmeelam ci suba diñu nañ ko ba ko yàlla mayee mu jokkoog alaaji Muhammad muy faatu ba jamono bi muy waaja faatu amul benn at mu am lu dul na jënd gàtt nag jox ko alaaj Mouhamad Ndieguene ne ko ganu mu Mouhamad yi dama lay jàppale ci teral gi ngi leen di teral te ñépp xam nañ ni waxuma la sax rey nag mais dogub yàpp suñu maam Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na dogub yàpp wala benn benn benn bekkub suukar ah mu ne wala wala nga togg ñam mu ne nga jox ko ngir màggale ko juddu yonent bi mu ne su la neexee nga jël sa loxo teg ci kaamil waat ne fekke naa Badar fekke naa Xunayni fekke naa Yamaama lépp luy xare yonent bi mos koo xare ànd naa ko moom jàppale ko ci xare ba moom nag nag la daan indi far jox alaaj Muhammad Ndieguène ne ko teralal gan yi maa la ko jàppale ci ganu yonent yàlla Muhammad yi loolu li mu ko def kenn xamul ñaata at la bi mu faatoo tamit ay doomam ay njabootam soxna Kiné ñoom ñëpp heure bu gàmm gi jegetee ñu dajale li ñu am yëpp def ko ci enveloppe jox ko pa pa mu ñëw ci alaaji Muhammadu Muniru wax ko ne ko nagu sunu baay baa ngi nii moo ko commencé waaye dootu ko bàyyi mukk ba yawmal qiyaama kon fa tabarakallahu am na cër ci sayyidina Muhammad ndax nit soo ko bëggul doo jël alalam di ko def ci bésam surtout koo xamante ni dem na bu yàgg muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu rek yàlla mën na ci dëgg yërëm ko jéggal ko baal ko baal goo xamante ni fa tabarakallahu ah da ciy baalaale sax lépp lu tax ci moom yàlla na ko yàlla defal mu mel ni ñàkk Euh, euh, bàyyi xel waxu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa garaaw parce que nee na sarax buy wéy du dog xam-xam yar say njaboot rek teg lañ ci siraatal mustaqim xam-xam la fi mu ne nii njabootam gi yëpp ku ci julli yàlla bindal ko ci tiyaaba ku ci def lu baax yàlla bindal ko ci tiyaaba bi ci def nag mu ne waladun salihun yad'u lahu mooy doom ju baax ju yiw ngaw faatu dem àllaaxira moom mu nekk fii ci kaw suuf am ay problème am léppam mais teewul muy jël ci temps ak alalam ak ay mbokkam ak ay xaritam woo leen di la ñaanal yonent bi nee na ñaan googu yàlla da koy nangu te day àgg ca kañ koy ñaanal kon loolu am solo toujours dama koy wax ma ne képp koo xamante ni sa xel moo ngi sikki sàkk ci ñaan rawatina ñaanal koo xamante ne nekkul fii ci àdduna ku ñuy sikki sàkk rek suñ la yónnee xaalis bitim réew waroo koo laal suñ la mandat mandat Western Union wala MoneyGram wala Ria suñ la ko defee waroo koo laal parce que ki la ko jox nekku fi moo ngi ci beneen réew moo ngi ci beneen dëkk moo ngi ci yeneen loi moo ngi ci yeneen i mbir visa moo e booleeg moom te tey jii day toog fii woo la ne la jëlal kayit nga jël mun la jëlal fukki chiffres nga jël nga dem ca marché ba tàllal ko waa ji ne la an sa nga ne ko moo ngi nii mu jox la mu wàññi xool mun la lan mooy moo moo mot de passe bi nga ne ko nangam la mu daal di wàññi wàññi wàññi ba ma trois cent mille wala un million ne la sa doom jee la ko jox jëlal nga jël ko faccee ay aajo ku gëmul loolu ku gëmul ñaan suñ la westañee waroo ko jël kon ñaan yi ñaan Seydina Muhammad nee na luy àgg la comme ni xaalisu western di àggee waaw baax na ñu déglu ñu déglu de ma ngoog kon yàlla defal na leen sutura toujours dama koy wax ma ne àdduna li ci jara ñaan mooy yàlla may la taxaw mooy nga xaatu sa ginnaaw rafet loolu lu jara la léeg nga gis façon yoo xamante ni sa yaram dafay daw daw goo xamante ni da ngay xam ni fa tabarakallahu lépp lu nit di wut ci àdduna wuuta wutlaay bu rafet kuutlaay bu rafet am na solo lool fa tabarakallahu yàlla subhanahu wa taala dafa wax ci suratul xasri ne yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad wa taqullaha inna allaha xabirum bima ta'malun dégg nga mu daal nii mu bi mu ñu waxee loolu ba noppi daan nañu wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum yàlla nee na ñooñu ñoom ñooñu ulaayka humul faasiquun ulaayka humul faasiquun ñu ne ko waaw mu ne waaw parce que laa yastawi asxaabul naari wa asxaabul janna ñu ne ko lu tax mu ne parce que asxaabul jannati humul faa'izuun ci yàlla boole waaw yàlla nee doomu aadama yi yéen ñi gëm yàlla yéen ñi gëm Seydina Muhammad ñi bokk ci daa'iratul mooy ngëm yooyu ma waxoon yëpp nee na yéen ñi nangu ne Muhammad man yàllaa ko yónni ragal leen yàlla ragal leen yàlla wax naa leen bërki démb ca ñaan ngeen doon def man leen loo ragal ci àdduna da koy da koy daw waaye yàlla soo ko ragalee da nga koy wuti loo ragal ci àdduna da koy daw yàlla soo ko ragalee da koy wuti ji noo koy wutee mooy nekk ci ndigalam bàyyi ay tereem topp kii mu nga xamante ni moom la ñu joxoon joxoñ mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla neen kon nañ ko ragal ragal yàlla nag alaaj Muhammad Ndieguene radiyallahu ta'ala anhu daan nañu wax nañu ragal yàlla téeméeri daraja la ñu ne ko ah mu waaw mu ne juróom fukk yi mu ne mooy sopp yàlla allahu akbar bëgg yàlla bëgg yàlla sopp yàlla dem ba àgg ci li sopp yaa di wax jeex ci moom yan nañ ko yàlla defal mu ne yeneen ñaar fukk mu ne mooy jëfe ay ndigalam ñu ne ko lu ci des ñaar fukk juróom mu ne ñaar fukk juróom mu ne moom mooy bàyyi ay tereem waaye nag nee na cofeel gi ngay sopp yàlla subhaanahu wa mu ne du ànd ak benn condition yàlla dañ koy sopp parce que ku ñu war a sopp la xam nga léeg-léeg nga gis ko ci nit nit ki da koy gis rek daan na ko ah man de dama laa sopp mu ne waa lan la foo ma xamee loo ma xamee mu ne dara dama laa gis rek sopp la façon boobu mu ne yàlla noonu lañ koy soppee mu ne jëf ndigalu yàlla yi mu ne mooy nga jëfe ko comme ni ko yàlla bëggee xam nga fi ne ni am na ñu bari li ni ñuy jëfandikoo seen diine dañuy seet li li li leen li neex seen xol li neex seen yaram li neex seen climat noonu la ñuy jaamoo yàlla am na ñoo xamante ni du tàngee daa am na ñuy jullee du seddee am na ñu jullee su nekkee ci examen am na nu ñu jullee suñu jaaxlee am na nu ñuy jullee suñu amee problème doon dér du noonu da ngay fexe di jullee toujours comme ni yàlla bëggee nga jullee noonu da ngay jaamu yàlla comme ni yàlla bëggee nga jaamu ko waaye waroo ko jaamu comme ni nga bëggee du noonu su su dee loolu am na bi ci des mu mooy bàyyi tere yi yàlla lu mu la am na lor lu la tere rek la ca nekk ci biir moom moo ko ndax alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa latiful xabiir mu ne nag sooy bàyyi tere yi bu ko bàyyi ni mu la ni koy defee fii ci Sénégal yi aram day nekk nii ngay bàyyi yii di laal yii di bàyyi yii lu aram aram na yi aram aram nañu yëpp dafay bokk aram yëpp bokk dagan yi aram araam nañu yi dagan dagan nañu waaye léeg-léeg nga gis koo xamante ni day taxaw di dal ci benn mbir nangam nangam nangam nangam nangam nangam te moom tamit ja te am na beneen bu gën a xaram boobu tamitam moo ngi koy def musiba la musiba la musiba la yeneen ci nee na sallallahu alayhi wa exemple rek léeg nga gis koo xamante ni da naan moom de day naan sàngara wala day def nangam wala day day nangam wut ay bàkkaar yu ngand di ko def ba jël ko bind bind bind bind turam ca liste safara te fekk yow def nga bàkkaar bu ko gën a rëy ndax yonent nee na jël lu bon teg ko ci sa deru mbokkum jullit dem ca Kaaba ga sëy fa ak sa nday sa ndey jëla jur juróom ñaar fukki yoon moo gën a woyof hmm? te léeg nga gis koo xamante ne day aalu di wax di wax ca suuf moo ngi jëw ca suuf moo ngi jëw ca suuf moo ngi am ku muy yàq am na ca ki ca wax ja sax ku muy gaaral am na ku muy yóbbante am na ku muy fay bor am na ku muy lebal yaa ngi wax ne bàyyi leen nangam daa xaram waaye yaa ngi def bu gën a xaram ci suuf kon doy bàyyi tere dangay bàyyi tere comme ni yàlla bañee nga bàyyi loolu su yàlla ne lii bu ko defati bu ko def parce que xam na li tax mun la bu ko def lu ci nekk te yàlla ni muy teree moo baax dama ne yàlla moo bind moo tax ni muy teree moo baax xoolal lu mel ni njaaloo damay wax toujours ne mosoo leen a gis fu yàlla araamale njaaloo amul yàlla li muy wax toujours mooy bu leen jege wala taqrabu lay wax yàlla xam ni muy atte yàlla xam ni muy tere parce que moo bind doomu aadama xam na ni njaaloo kenn mënta xëere def ko nii mënul nekk dafa am ay étape ay procédure te ngay dox di dox di dox ba àgg te moom kon njaaloo finition la finition la yàlla nag daf la tere moyen yi parce que moyen du amul fin du am waaw gars yi nee nañ xam nga euh, euh, la fin justifie les moyens musiba la musiba la déedéet du noonu yàlla li mu teree moo baax yàlla li mu tere baaxul comme nee na la bul laal bul joxe loxo xam nga ku joxul loxo doo biis mooy fii xam nga ku biisul doo def leneen ku deful leneen doo def leneen ku deful leneen doo àgg ci loolu moo wax yàlla moom moo bind jaam moo xam ni muy tere ma ngoog yàlla nee na kon nan ragal yàlla ragal yàlla kon mooy lan mooy nga fexe di bëgg yàlla sofee gi ngay am ci yàlla mooy tax ngay jëfe ndigalam di bàyyi ay tereem jeex na sofiyanke yi foofu la ñu rawee góor yàlla yi foofu la ñu rawee ñoom dañoo bëgg yàlla dañoo sopp dañoo judd rek bëgg yàlla sopp yàlla seen cofeel googu ci yàlla moo tax ñu ne wuri yàlla wuri ko bañ ko waree fekk ci moom lu dul ay ndigal ak ay tere ñu jëm ci ndigal ya def ca lañ ca mën tere ya kenn gisu leen moo tax yàlla defal leen lu kenn amul yàlla nañ ci yàlla boole ñun ñëpp bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi yàlla ne kon nan ragal yàlla waaye nag nee na doomu aadama bi wa wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad mu ne kenn ku nekk ci jaamu yàlla yi war naa xool li mu jiital ci digganteem ak boroomam la nga posté bàmmeel ku ci nekk war na ko xool li ngay posté par minute par heure par suba par ngoon par semaine par weer par at par dix ans par vingt ans ci sa dund la nga posté jiital ko sa biir bàmmeel yàlla nee nañ ko xool nit ki su xoolee la mu jiital sa biir bàmmeelam dina xam ndax dafa war a sant yàlla wala dafa war a wëlbatiku tuub góorgóorlu yàlla nee na nañuy xool li ñu jiital suñuy biir bàmmeel waaw soo ko xoolee rek sa yaram daw waaw soo ko xoolee rek xool démb xool bakkaar yi xool njuumte yi soo ko xoolee muy dëgg ci yow rek nga xoolee ko bëtu bëtu jaam li li ngay def ci saa si mooy maa ngi jégglu yàlla maa ngi tuubal yàlla yàlla nee na nañ ko ragal parce que inna allaha xabirum bima ta'malun yàlla nee na moom aji dañ kumpa la nit da ngay dégg ñu diw dafa dañ kumpa déedéet ki dañ kumpa mooy allah nit dafa bañ kumpa bañ fi ne nii soo ne woon wooy ci biti rek am na ci ñoo xamante ni lii waxtaan wi neex neex li mbooloo bi di organiser da nga gis ñu a génn génn lu seen portable pour xam li wooy boobu lan moo ko wóoyoon kon bañ kumpa la waaye du dañ kumpa ki dañ kumpa mooy allahu jalla wa ala ndax heure booy gën a soobu ci moom rek mu lay gën a réer waaw waaw yàlla loo ngi gën a soobu rek mu lay gën a réer mun parce que au min shiddati zuhuri al waaw jege kiiraay la jege kiiraay la yàlla loo koy gën a jege rek mu lay gën a réer fi nii ñi nga xamante ni ñoom nga gën a yaakaar ci yàlla ñoom la yàlla gën a ëlëm wallahi alazim nga gën a yaakaar ci yàlla ñoom la yàlla gën a ëlëm ñoom la yàlla gën a gën gën a nekk kéemaan ci ñoom mango yàlla neen ko nañ ko ragal parce que xam na lépp li xew way alladhi ya'lamu sirrakum wa jahrakum li feeñ ci yéen yàlla xam na ko li nëbb ci yéen yàlla xam na ko yàlla sax xam na ni doomu adama dafa dëgër bopp surtout Sénégal dafa mën a lay moo tax mu jël sax ay boole ko ñun ngir su ëllëgee su dossier yi génnee nga bëgg a wax malaayka yi ne la pourtant ba nga koy def ñoo ngi fa woon ñun loolu kese la ma ngoog yàlla nee nañu bu leen bokk ci ñi nga xamante ni wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum yàlla nee na bu leen bokk ci ñi nga xamante ni dañoo fàtte fàtte lu yàlla parce yàlla kenn mënu koo fàtte yàlla daf ñoo mooñaaleeg boppam ba nga xamante ni nit ki mënta ñàkk wuti yàlla mënta ñàkk seeti yàlla mënta ñàkk gëstu yàlla mënta ñàkk bëgg yàlla il faut que muy lijjanti yàlla doomu aadama ku mu mënti doon ci adduna bi il faut que muy muy muy muy muy lijjanti yàlla da koy lijjanti da ngay gis ñi gën a ñi gën a réer ci mbindeef yi sax gëstu yàlla moo leen réeral waaye dañoo juum rek ca fa ñu jaar parce que yoon wi nii la yow nga jaar nii di dem yoon wi nii la yow nga jaar nii di dem xamoo pakk yi nekk ci yoon bi xamoo bagage yi ca nekk yëpp nga songu yoon wa te fekk ni yoo yàlla waxoon na démb ne yoon wi nga xamante ni mooy jëm ci man yeneen yoon yëpp tëj naa ko benn moo ci des mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom kese mooy yoon wi jëm ci man man yàlla yeneen yoon yi fi nekkoon yëpp abrogé naa ko juriste yi xam na li may wax abrogé naa ko amoon na waaye fi ni nii dama ko seeyal ci biir yoonu yoon ci yàlla Muhammad ba nga xamante ni benn yoon kese mooy ñëw ci man yàlla kon philosophe yi ak scientifique yi ak gëstukat yi ak boroom xam-xam yi ak communiste yi ak marxiste yi ak maoïste yi li leen réeral mooy dañoo jël beneen yoon di wuti yàlla jaar ñu ca yoon ci yàlla yoonu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa loolu moo leen arak ñoom ñëpp dañoo gës ñoom ñëpp dañuy seet yàlla ñoom ñëpp dañuy lijjanti yàlla ñoom ñëpp dañuy jéem a wut ay cër wut ay daraja di ngeen gis ñu ñu bañ a ne duñ am jabar loolu wut yàlla la dañuy sax di woor loolu wut yàlla la dañ dañuy tooñ kenn loolu wut yàlla dañuy toog au moins cinq heures de temps la ñuy def ay ñaan léeg ñu dugg xalwa ñetti weer ñoom te gëmuñu yàlla léeg-léeg ñu dugg xalwa ñetti weer wala lu ko soo demee ngazo bii la soo demee feneen seeni i bërëb yoo xamante ni fa lañ leen di tarbiya ñoom dañuy wut yàlla xale bi soog a juddu sax day wut yàlla fi mu ne nii xale bi commencé wax soo ko woowoon léegi mu ñëw soo ko woowoon léegi mu ñëw nga ne ko nga ne ko nga ne ko diw mu ne naam nga ne ko fan la yàlla nekk xam nga jàngagul xamagul dara jàngagul gul ci école kenn mus ko waar kenn mus koo wax dara mënagul sax wax xamul sax ne ndax mar na wala xiif na nga ne ko fan la yàlla nekk lu mu wax lu muy def nii lay def nii lay loolu mooy lan mooy yàlla dafa mooñaale nit ak yàlla day joxoñ asamaan su demee ba commencé wax tuuti question yan la lañ papa ana yàlla yaay ana yàlla comme ci gën a ñeme rek waaw papa yàlla góor la wala jigéen la seen doom yi duñ lañ ko laaj ankay waaw papa xanaa yàlla moom war naa de il faut que wax la loolu waaw papa yàlla nee nañu mu ngi ci asamaan si mu ngi ci suuf si nan la mën a nekkee yàlla fan la mën a nekkee fépp xale bi il faut que mu laajte loolu mooy moom la ñuy wax laa hmm, la métaphysique pour philosophie la métaphysique mooy ce qui est au de la de la physique il faut que nit ki wuti loolu te loolu mooy allahu jalla wa ala mooy yàlla subhanahu wa kon amul kenn ku nekk ci kawnu bii lu dul yaa ngi wër yàlla yaa ngi seet yàlla waaye nag wër gi lu naturel bi lu naturel la problème bi mooy yoon wa ngay jaar yoon wa nag mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy aynul ma'arifi al aqwami siratika tamil asqam mooy yoonu yàlla bu jub xocc bi nga xamante ni moom dong moom mooy atterrir ci kër yàlla yàlla boole yéen ci yàlla Muhammad bas même ma daaneel foofu nga ñëw même même ma ñëw même ma daaneel foofu ku sopp yent yàlla Muhammad defal ni Muhammad bas dama bëggoon nga may ma ma àggale loolu soog a jublu ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu euh, yàlla ne nañu bu leen bokk ci ñi nga xamante ni dañoo fàtte dañoo fàtte fàttelu yàlla loolu moo tax ma doon wax ci nit ki ni muy wutee yàlla même kii def li xaraam soo demee ba ca biir laaj ko dalay wax na yàlla rek laay wër yonent bi sax yàlla waxoon na ko loolu nee na ko demal ci yéefaru makka yi ak seen yàlla yan yat nga laaj leen ñoom lan moo roñ yett yàlla yi keroog bi yonent bi demee laaj leen ne leen lan ngeen lan moo tax ngeen di wut seen eh, ay bant ak seeni i tàndarma ak seeni i mburu def ko ay yàlla di ko jaamu luñ tontu yéefaru makka yi ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allah ila allah zulfa mu ne yëfari na ko yëfaru makka yi saay saay de borom ñett téeméeri yàlla yi ak juróom fukk juróom benn yi ne ko gis nga sunu yàlla yi defuñu ko lu dul ngir jege ko yàlla kon xam nañ yàlla xam na ni yàlla am na polythéiste lañ mais monothéiste lañ en même temps parce que xam na ni yàlla am na mais nee nañ yàlla dafa sori ci la yàlla waxe yonent bi ne ko wax leen gaaw waxal gaaw waxal bul bul bul nooyi waxal mu ne ko lu may wax mu ne ko wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib fa inni qarib su la jaami laajatee ne la ndax man damaa sori wax leen ne leen man maa leen gën a jege seen bopp ndeysaan maa leen gën a allahu akbar maa leen gën a jege seen bopp wa aqrabu min hablil warid sa buumi xol bi nga xamante ni mooy vibrer ngir bëgg wala bañ yàlla moo lu ko gën a jege damay wax sax ni gën naa sori loolu yàlla moo bind sax yëg-yëg boobu kon du yow yàlla moo bind yëg-yëg bi yëg-yëg bi li fibre li ñëw ci ci bi ba vibrer loo ko yàllaa ko bind kon yàlla jege na jege na jege na xarib fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani waaw mu soo ma ñaanee jaar ma nag ma war a jaaree rek ma nangul la waaw mooy ni yonent bi jàngale rek sallallahu alayhi wa sallam kon nit ki yàlla nee nañu yéen jullit yi yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla da ngeen bàyyi xel yawmal qiyaama waaye yéen jullit yi na ngeen bàyyi xel ah bañ a fàtte fàttelu yàlla ndax yàlla kenn mënu koo fàtte ndax yàlla soo ko fàtte fàttiloo du la fàtteloo yàlla yàlla soo ko fàtte fàttiloo da lay fàtteloo sa bopp fa ansaahum anfusahum yàlla soo ko jéemee fàtte fàttelu da lay fàtteloo sa bopp la lay fàtteloo sa bopp la lay fàtteloo te nit ki war sa fàtte boppam ah soo fàttee sa bopp musiba am na parce que ku fàtte sa bopp doo xam sa bopp te ku xamul sa bopp doo xam yàlla man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ku fàtte sa bopp fàtte yàlla tu ku fàtte yàlla doo xam yàlla kon nit ki dafa war di fàttaliku boppam moment bi muy fàttaliku boppam ci saa si moo ngi fàttaliku yàlla moment bi muy tudd boppa boppam moo ngi tudd yàlla moment bi mu xamee boppam moo ngi xam yàlla buñ def différence bul wax ne dafa xam soog a xam déedéet bi ngay xam yaa ngi xam Sofiane kay laay waxal bi ngay xam yaa ngi xam bi ngay waaw ah, ma ma firi ko mu gaaw bi ngay xam ni yow da ngaa doyee ngi mat bi nga xam ni mënoo yàllaa ngi mën bi nga xam ni xamoo yàllaa ngi xam bi nga xam ni amoo yàllaa ngi am bi nga xam ni nekkoo fi yàllaa ngi fii nekk ba mu jeex mën naa laa bari nga àggale loolu ba keroog ma xiyaama lu jeex loolu mooy ku xam sa bopp xam yàlla mais duñ ko def différence di ko def ay ñetti fan ak da war a xam déedéet xamoo sa xam nga sa bopp xam nga yàlla ci saati waaw <laughs> damay bañ a baax na baax na damay bañ a dugg foofu yaa ngi dégg moo tax fàtte sa bopp te sa bopp yàlla moo la koy defloo parce que yaa jéem a fàtte fàttelu yàlla yàlla fayal la fàtte la loo sa bopp mooy sa avenir dootoo ko fàttaliku bàyyi nga ko bàyyi nga sa bopp dootoo sangu nga sa bopp dootoo toppatoo sa bopp dootoo diwu bàyyi nga sa bopp dootoo lekk bàyyi nga sa bopp dootoo naan bàyyi nga bopp sa bopp fàtte nga sa ndey fàtte nga sa baay fàtte nga sa ndey parce que mën nga ko saaga fàtte nga sa baay parce que mën ko duma da ngaa fàtte sa bopp fàtte nga ni kii ci moom nga jaar fàtte nga ko ci moment boobu yal nañ ci yàlla musal waaw loolu feebar la bu bon mooy fàtte sa bopp te li indi mooy fàtte yàlla kon yàlla bu ñu fàtte yàlla bi jaay Seydina Muhammad fanta ulayka humul faasiqun yàlla nee na ñooñu ay saay-saay lañu ay saay-saay ulayka humul faasiqun mu ne ay faqman lañu soo demee ci seen biir ay saay-saay lañu saay-saay xam ngeen saay-saay mooy kii def li muy def ba noppi xam ni li muy def baaxul xam nga léeg-léeg nga gis ko ci xale yi mu xam ni lii heure bu ko defee yaayam duma ko mais mu da koy def su ko defee papam duma ko mais da koy def kooku mooy ab saay-saay waaw kooku moom waaw loo loo daan def benn da nga koy multiplier waaw te yeneen i pexe nag parce que li muy def yëpp caay-caay gi xel moo koy lal caay-caay nag su ko xel lalee borom kenn mënu koo jàpp yàlla na ci yàlla musal yàlla nee nañu xam leen ni kii wëlbatiku ba jublu ci man ba fàttaliku ma man yàlla ba ma fàttaliku boppam ba mu xam ni moom jaam la man yàlla yàlla la ah yàlla nee na du bokk ak ki nga xamante ni dafa jéem a fàtte fàttalu yàlla ba yàlla fàttali ko boppam ba mu jàpp ni moom du dara ba fàtte léppam fàtte avenir am fàtte léppam fàtte yomal xiyam fàtte léppam fàtte sayyidina Muhammad fàtte léppam fàtte ay waajuram fàtte léppam yàlla nee nañu xola xola laa yastawi ashaabun naari wa ashaabul janna yàlla nee nañu waa aljanna ak waa safara duñu yem mukk ba yawm alqiyama ndeysaan la yastawi ashaabun naari wa ashaabul janna yàlla nee nañu aha dëgg la pourquoi ñu ne ko mu ne parce que ashaabul jannati humul faizun ndeysaan yàlla nee na duñu yem mukk ashaabul janna wa ashaabun naar ñi nga xamante ni dañ leen a bind ci listu safara ah mu ne duñu yem ak mukk ñu ñu bind ci listu aljanna yal nañu yàlla bind ci listu aljanna effacé sunu tur ci listu sawara te buñ ko ci bind ci mukk ba yawmal qiyaama ñu ne ko lu tax mu ne parce que ashaabul jannati humul faa'izun ashaabul jannati ñuy dem aljanna humul faa'izun ñoo mucc ndeysaan ñoo mucc ñoo mucc waaw mucc ci lépp mucc ci seen bakken mucc seen bànneexu bakken mucc seetaane mucc ci àdduna ba nangul yàlla yàlla leen seeni su julli jote ñu jug julli te du du ci ñoom du woor jote ñu woor te du metti ci ñoom du génnaa sa ko jotee jot ñu def ko te du wàññi dara ci ñoom day nekk seen i xol su dem màkka jotee ñu dem màkka te du sonn ci ñoom ñu wéetal yàlla wéetal yàlla ba noppi bëgg Seydina Muhammad duñ ko duñ jël place kenn di fa teg Seydina Muhammad waaye duñ jël Seydina Muhammad di ko teg place su kenn ndax place su yonent bi ci mbindeef bi bokku teg place su kenn ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ñoom ñii ñooy waa aljanna yonent nag nee nañu Seydina Omar moo ñu ko firil am na bis kenn ci njaboot gi ñëw di ma ko laaj <laughs> xam nga dañoo sopp lu nekk la ñuy lijjanti léeg-léeg tamit dañuy dégg ci yeneen jotaay yi te yooyu sax amul solo ay détails la rek waaw da lay réeral rek jaamul yàlla rek jaamul yàlla détails yooyu da lay réeral jaamul yàlla rek nangulal yàlla rek nangulal yàlla loolu loolu moo am solo baax na di ci xalaat nag di ci waaye bul xóotal soo xóotalee alku waaw yonent wax nañ ko sallallahu alayhi wasallam bu leen xalaat ci jëmm yàlla ji xalaat leen ci mbindee fi yàlla yi li mu bind fa tuxlaku da ngeen di alku mu ne ku ko def rek alku waaw parce que yàlla ëpp na ci nit yàlla ëppul ci nit waaw ëpp na ci nit waaye waaw nit sax ëpp na ci wax ma la yàlla waaw nit sax nit sax dafa ëpp nit sax dafa ëpp waxoon naa ko fële ci këri kaw <laughs> man leen jant bi xool leen ko ah ah mo doy na sëkk jant bi su midi jotee kan moo mën a dindi ay na am xool jant bi ah léegi na nga bëgg a jàkkaarloog yàlla jant bi mënoo ko xool waa léegi léegi xo mën nga ko xool léegi su midi jotee ñëwal waa dëkk bi ñëw nga xool ay ca bismillah jant baa ñu midi jot rek nga xool jant bi nii les yeux dans les yeux nga xool ko yow jant bi laa lay booleel boole ma ak nit boo mala boole mala ak jinne boole mala ak malayka boole mala ak borom xam-xam boole mala ak sofiyanke boole mala ak borom cër boole mala ak borom daraja boole mala ak aaya boole mala ak hadis maa ngi lay boole booleeg mbindeefu yàlla mi ñuy wax jant soo ko songee mu toroxal la léegi wan la ne la doo dara lul jaam wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan amul kenn ku nekk ci kaw suuf lu dul nekkoo lu dul jaamu fi yàlla yal nañu yàlla def jaamam ma nitu sawara xale euh, ndongo li dafa ñëw ne ma euh, waaw bu dee yàlla moo bind yëpp ci ñetti weeru bi euh, ëmb bind ci lii yow li ngay am ak li ngay ñàkk ak li ngay nangam ak li ngay nangam li ngay nangam waaw léegi kon lu jar ñuy jaamu yàlla xam nga loolu sax du suñu xalaat ñun façon yooyu ñun du suñu xalaat ñun li ñu xam mooy nangul yàlla jaamu yàlla suñu yoon nekku ci waaye mën naa am dafa ñëw ci xelam seytaane dinay def loolu li jëlee tamit mën na ko déggee nga ma ne ko Seydina Omar moo ñu ci dimbali nee na kullun muyassarun lima xuliqa ku ci nekk lan la bindee la yàlla bind ci yow jëfu waa ñooñu moom ngay jëf wala fi nee nañu cin su naree neex waaye du baxee xeeñ xam nga ni sànq biñ toogee fii biñ jëlee ndawal yi defaat ko fee ko di pour mu am xetu kii am na ñu bëri dañoo suur ndax xet ga waaw waaw seen xel dal na xam nañ ni benn doogu yàpp rek doy na parce que cin su naree neex suba xee xeeñ waaw loolu mooy lan mooy képp ku nar a texe yàlla dalay xiir ngay jëf jëfu waa aljanna képp ku nar a dem sawara yàlla dalay bàyyi ak sa bopp nga fàtte sa bopp di jëf jëfu waa sawara ba dem sawara yàlla na ci yàlla muccal kon fa yooyu jarul jarul xóotal jarul xóotal jaamu yàlla daal moo gën a wóor wa maa xalaq suñ bi na ci suba wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yàlla nee bindu ma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma ma kon euh, jaamu yàlla bi li ko war mooy mu góorgóorlu bu baax ci digganteem ak boromam parce que adduna bi jeex na tey jii ñoo ngi nii bàyyi mun bay baabu ay doomam yaa ngi nii suñu amoon ku nekk benn milliard dootu ci lekk dërëm te moo leen yar teg leen ci yoon defal leen lépp tey jii xew mi neex neex saaf nañ yàpp yi rey nag yi rey xar yi defar bagage yi defar lépp teral gaa yi laax yi rafet teral ñëpp ku ci nekk xewlu mais moom amu ta benn ci bu ceeb dem na dem na moom la ñu imaam as di wax nee nañu nee nañu àdduna bu tukki mu ne àdduna ñaari tukki la tukki bi mooy tukki bu mag bi beneen tukki bi mooy ku dee sa àdduna tukki na ku dee sa àdduna tukki na kon kañ yow li la war mooy nga góorgóorlu ci yàlla jaamu yàlla nangul yàlla quel que soit yàlla nangul yàlla parce que toujours ma leen koy wax surtout yéen ndaw ñi képp koo xamante ni nanguloo yàlla jaamuwoo yàlla respecté woo yàlla jëfoo ay ndigalam bàyyi woo ay tereem yàlla dina la nattoo boole la golo gu ni man nga may sukkal di ma raamal di ma jox addiya su may wax ngay jooy te doo ci mën tus ma lay dawloo di la bayloo di lay liggéeyloo te doo ci mën tus te su ma dee dem sawara nga dee ñu bokk dem sawara xuloo ba nekk fa waa yàlla wax na ko ci ci biir alquran nee na suñu demee ba dugg biir sawara mu ne xuloo bu métti nan fa am ci ñi toppoon ak ñi leen topp ku ci nekk di wax sa morom ne ko yow ah, yow yaa ngi nii yaa ma waxoon ne ma naa la topp dinaa dem aljana te maa ngi nii biir sawara mu ne ko da nga doon dof-dof lu xam nga ni li ma la doon damay fen xam nga yow xamoon nga ni damay fen man xamoon naa ni damay fen ñi ma doon déglu xam nañ damay fen waaye ñun ñëpp ñoo bokkoon di naxante moo tax nañ dugg rek nañ ñu lekk ci biir nañu lekk ci biir sawara alquran ko indi suratul baqara istabara alladhina tubi'u min alladhina tabaw ba ba aaya ba jeex kon nangul yàlla moo war jaamu yàlla yëpp topp yàlla moo war jaamu yàlla yëpp jaamu yàlla moo war jaamu yàlla yëpp parce que toujours alaaj Muhammad ñu ngeen dañ daan wax nañu na ngeen jaamu yàlla ragal yàlla topp yàlla bëgg yàlla tey wut yàlla ñu ne ko lu tax mu ne parce que ku dee ak sa bàmmeel déggoo ndax maa ngi <laughs> maa ngi ko dégg barki démb ci ci ci ci rajo bi ci rajo bi RFM benn taxi laa dugg dégg ko ndaw si ne ko ah, ne ne waaw ñaanal leen ak sama jëkkër ji ñu dund bu baax dund ko rafet dund ko neex te après ñu deewandoo benn biir ñu sóolandoo benn waa eh amul lu mu fàtte lu mu fàtte mooy duñ bokk biin bàmmeel dundandoo leen ñu sangandoo leen julleendoo mais dooleen bokk bàmmeel foo leen bokkee bàmmeel ku nekk ni ngeen wéeteeg seen i bàmmeel noonu ngeen di wéetee soo jaamoo yàlla am jàmm soo jaamu yàlla doo am jàmm toujours ma wax ko ku ci nekk jaam yàlla da nga war a fexe say mbokk du ñuy xéwlu ci say xéwlu yow ngay xéwlu ci sa biir bàmmeel bari na borom dëj yu neex ñoom la di duma yonent bi wax na ko rubba qabrin yuzaaru wa saahibuhu fil janna aw yu'azzab yonent nee na xab bari na xabru bu ñu ziyaar te borom ñoo ngi koy duma yonent bi ko sallallahu alayhi wasallam moo xam ne ca xabru yo man xaw ma ko bari na xabru bu ñu ziyaar borom ñoo ngi koy duma waaye yàlla dina leen jee ba loo wax sax mu am di leen xaare yow ma waaw moo tax mag ñi di wax ne yuuxu dina jóge fu ñu ko yaakaarul ëllëg waaw te li ci biir ak li ci biti dafa wuute wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisin sellal gi moo def waaw yàlla nañ ci yàlla fiir ma nga kon nañ jaamu yàlla bu baax li ma wax ci yàlla lool noonu la mel ci wayjur yi toujours xale yi dama leen koy wax man leen képp ku ci nangulul say wayjur respecté leen fonk leen di def seen ndigal di bàyyi seen tere billahi doo génnee yàlla dina la booleeg goro gu mel ni man nga gëm ma fonk ma respecté ma di ma raamal di ma sukkal di ma jox addiya lu ma la wax nga def lu ma la tere nga bàyyi di la yóbbu di la bayloo te doo ci man tous te sa baay du la yónnee marché nga bañ sa ndey du la loo nga bañ maa la ko wax jël leen exemple rek nga gis soo xamante ni yaay mën lu ko dara mais du ci xola ay sama genre gii ñoom dañoo ay laa si bët ñàkk xorom ñàkk caac ñàkk du ñu am dara nga gis rek daal di fo yow xam nga ni yow musiba dal na la yow torox nga ta deewoo ko torox nga ta deewagoo yow xola dee nga ta sa waxtu dee dee jotagul parce que da ngay tëllëx tëllëxi tëllëx tëllëxi ngay def di tëllëx tëllëxi ba xëy dee dem sawara kenn du la ram du yeneen du wëli du xutb du borom xam-xam kon euh, nañ jaamu yàlla waaye xale yi nañ topp way jur waaw parce que euh, yeneen sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ko nee na kenn kenn kenn kenn gënumaa yéem man Muhammad koo xamante ni Euh, euh, dund du weeru koor jàll na mu dese bàkkaar weeru koor jàll na mu dese bàkkaar mu ne kenn gënumaa yéem tamit koo xamante ni dund na koy wéy juróom te amul seen gërëm kon nañ góorgóorlu bu baax jaamu yàlla bu baax bàyyi xel ci yàlla ci suñu cër yi juróom-ñaari cër yi barki dem maa ngi koy waxtaan ak njaboot bi man leen doomu aadama juróom-ñaari cër yi nekk ci moom benn bu ci nekk yàlla mooy sattaar mooy borom sutura tey jii soo jëlee sa loxo teg ko foo ko war kenn du ko dund kenn du ko du am tache bu ñuul soo waxee loo war sa wax kenn du ko bind sa gémmiñ sa gémmiñ du newi soo dégloo loo war sa déglu sa nopp du newi soo xoolee loo war sa xool sa bët du toj soo njaaloo sa sa awra du newi du toj mais attention gis nga jëf jooju nga jëf yàlla nee na am naa fu ma ko kaste am na place bu muy defee euh, action fu muy descendre fu ñu koy dencee ñu ne ko fa fan mu ne mooy xol loo def ci sa xol lay jubali su ko defee laal nga benn bàkkaar benn tache bu ñuul beneen bàkkaar tache bu ñuul beneen bàkkaar tache bu ñuul xam nga tache yu ñuul su yàggee lu muy def day mujj daal di fattu xol ba ñooñu nag moom ñoom la yàlla di wax ne xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim ghishawa yàlla nee na damaa kaste seen xol ya moom la njëkkee parce que xol ba moo kaste xol ba ba mu kastee nopp ya kaste nopp ya ba mu kastee bët ya kaste xol ba dootul mën a recevoir leeru yàlla parce que lëndëm lën lëndëm lëndëm yi ñoo ko jàpp bët ya dootul mën a gis leeru yàlla parce que xool ba moom moom muy centre spirituel ba di centre nerveux ba moom ci boppam feebar na nopp ya dootul dégg yàlla soo koy waar sax danaan kii dafa dafa dof kii dafa soxor kii dafa tardé fekk ni yow moom moo feebar xol baa feebar xel maa feebar ruugaa feebar jëmm jaa feebar loolu nag fa tabarakallahu heure bu amee xamal ni musiba am na loolu mooy lan doomu aadama bi cërëm yi na fexe juróom-ñaari cërëm yi benn bu ci nekk mu ci wattu yàlla mu ci wattu yàlla di ko ci wattu bu baax ndax li muy jëf yëpp day mujj jeexital ci biir xolam xol ba nag mooy mujj yàqu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ci hadith bu wér ne doomu aadama am na benn lumb benn suux bu nekk ci moom suux boobu su baaxee léppam baax waaye suux boobu su bonee daraam du baax ñu ne ko loolu la la mu ne mooy xol yàlla feelu ko wax ko ne ko yawma laa yanfa'u maalun wala banuna illa man ata allah bi bi qalbin salimin yawmal qiyam dara du fa jëriñ ab jaam dara du fa jëriñ ab mindeef dara du fa jëriñ ab nit lu dul xol bu rafet loolu moo tax ki nga xamante ni moo gën xol ci kaw suuf mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dégg nga waa ji nee na ko batnuhu ilmun wa hikma fahmuhu sirrun wa ni'ma qalbuhu nuurun wa rahma jalla baari dul jalal ma ngo batnuhu nee na biiru yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ilmun wa hikma mu ne xam-xam kese la ak sagesse su waxee science la soo ko vérifier scientifiquement gis ko waaye su waxee xel da koy nangu mooy sagesse fahmuhu mu ne déggu yent yàlla Muhammad sirrun secret la wa neex na ak xéewal waaye nag mooy bi ci am solo mooy qalbuhu qalbuhu nee na xolu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noorun leer kese ci nekk wa ak yërmande ndeysaan leer ga moo koy xamal xam-xam yi leer ga moo ko wan yëf yi waaye daf caa boole yërmande ndax yonent bi su nekkoon lu mu xam wax ko mu àdduna tukki parce yàlla xamal na ko lépp ilmul awwalina wa ilmul axirin comme ni ko Cheikh na Ahmed Tijani waxee ne yonent bi ni mu nekkee sangu ñu jiitu ak ñi mujj mu ne noonu la teegee xam-xamu ñu njëkk am xa ak xam-xam ñu mujj waaw waaw waaw loolu moo tax keroog bi nga xamante ni euh, euh, fa tabarakallahu yàlla woo na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax naa leen ne leen dafa xar xol ba Jibril daf ko opéré Jibril dafa opéré xool sang bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon naa leen ne keroog bi mu amee juróomi at Jibril xotti woon na xolom keroog bi mu amee ñeent fukki at trente neuf ans six mois Jibril xotti na xolom keroog bi muy dem Isra wal Mi'raj mooy di dem ca nam gu mag googu rañaanam gu tedd googu ci subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa keroog Jibril xotti waat na xolom waa bii lan moo taxoon bu njëkk bi xottu xol bu njëkk bi mooy bi mu am juróomi at mooy ngir yonent bi bañ a bokk ak moroomam bañ a yem ak moroomam yonent bi yàlla daf koo tëbal classe dafa judd rek di mukallaf ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam dafa judd rek mukallaf jaarul ci ndaw ndeysaan jaarul ci ndaw sallallahu alayhi wa moo tax mu baax waaw mu amaat trente-neuf ans six mois wax Jibril ne ko demal nga jox Muhammad message bi waaye nag bala nga koo jox xottil xolom nga fortifier ko ba leer yi su ñëwee xol bi du exploser ah, waaw <laughs> waaw dëgg la noonu la demee waaw waaw Sofiane kay loolu la ñu wax parce que xam nga soo demee ci firikat yi gàmmukat yi danaan la Jibril da koo mboq di loolu la ñuy wax dëgg la mboq na ko waaye Sofiane yi nee nañ Jibril yebul yonent bi ba koy mboq waaw kooku suufi yi ñoom ñooy wax nag waaw bu leen weddi nag bee bee wér na. waaye nag ñii dafa am fun toll moo tax ñuy wax li ñuy wax waaw suuf yi nee nañ jibril ñemul bokk yonent bi parce que yonent bi mooy kilifaam akrim bi man jibrilu min xuddaamihi jibril ci min daanu yonent bi la bokk sallallahu alayhi wa sallam day ñëw di julli ci yonent bi di ko xool di bëgg di ko xool di jooy di wane cofeelam ci moom moom jibril kon ñemul bokk yonent bi sofianke yi ne waaw ñun leen waaw lu tax ngeen wax loolu ñu ne jibril doon branché waat yonent bi sa tarbiya ba ko yàlla tarbiya woon ca fukki junni at ya ak ñaari junni at ya dégg ngeen ma da doon branché waat ruuxam ca tarbiya ba mu ko tarbiya woon douze mille ans onze mille ans dix mille ans neuf mille ans huit mille ans sept mille ans six mille ans cinq mille ans deux quatre mille ans trois mille ans deux mille ans mille ans fukki junni at ak ñaar la yàlla tarbiya yonent yàlla Muhammad moo tarbiya yooyu gars dañuy wax waaye yombul de déedéet déedéet déedéet déedéet du noonu déedéet sang bi fukki junne ak ñaar lañ ko tarbiya ah, ah du noonu yomb na fukki junni at ak ñaari at yàlla di ko jël rek di ko sóob li sikaral lii yonent bi naan lépp mu mu pare douze mille ans mu sikar mu mu mu wàññi ko de ko onze mille ans ne ko sikaral nangam mu sikar onze mille ans mu ne ko sikaral dix mille ans mu sikar dix mille ans mu ne ko sikaral neuf mille ans bu ci nekk tur yàlla la ba mu pare mu jël ko soog ko ci fukki géej géej yooyu yëpp yonent bi bi mu fekk na pare na dafa ñëw ne fuuf yëpp dafa xuusu ko daf ko naan daf ko naan géej bu ko yàlla teg rek mu mu ne ko war a xeet waaw ah, ah, waaw géeju géej géeju yërmande géeju xam-xam géeju woyof géej lépp luy teraanga yàlla géej la ko def yonent bi ñëw ne ko fuuf waaw waaw jar naa julli ci moom de ak bari doole jërëjëf ah fa tabarakallahu ñëpp xam nañ ñëpp nangu nañ ñëpp gëm nañu ñëpp am nañ pas-pas bu wér ni yàlla moomee jaam yi di kilifa jaam yi di borom jaam yi noonu la Seydina Muhammad gënee ku dul moom. Muhammadin xayril bariyati. na ñëpp def nii ñu màggal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadin xayril bariyati borom bariyaru. damay wax ne fi tasul yi ñuy fi tasul yéen ci yàlla Muhammad na sell nañ ko sellal dañ ci yéene mu nekk sunu fëggu sunuy buntu aljanna kanamu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xayril bariyati képp koo xamante ni fi tësu nga yonent bi yal na yàlla wàcce say bàkkaar yëpp waay Muhammadin xayril bariyati Muhammadul Basiru nee na moo ngi bëggal ñëpp di wax ñëpp di gëmloo ñëpp di nanguloo ñëpp di wax ñëpp ne nañu nangu ne ki nga xamante ni moo gën ki gën ki gën ka ko gën mu ne kooku mooy xayrul bariyati mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ata diinaka hadda alaw kullu fata borom barierba waaye nee na képp koo xamante ni yàlla bindoon na sa tur ne aljana nga jëm nee na yàlla boole na la ak sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kotti kotti yolli yolli ba biir aljana waay xadamahu jamiul anbiya'i wa rusuli fi ridaka atqiya'i basiru nee na kii nga xamante ni mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na mbindee fi yàlla yi yonent yi ci gën yonent yi ñi yàlla yónni ñoo ci gën yonent yi ñi ci yàlla yónni ñi ci gën mooy ñaar fukk juróomi yi nga xamante ni ñoo ci biir alquran ñaar fukk juróomi mu ne juróom yaa gën juróom ya mu ne këca gën mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Bashiru nee na ñoom yonent yooyu seen yonent bi nga xamante ni moom lañ fan bëgg ko gëm ko mooy yonent yàlla Muhammad durija durija Bashiru nee na yonent bi yàlla xëy na bés woo ko junj naa ko sànq bi mu amee juróomi at xotti na xolam def ca leer bi mu amee ñeent fukki at xotti na xolam def ca leer bi mu demee ba war a fekki yàlla ci isra wal mi'raj xotti na xolam def ca leer Basiru nee na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla woo ne ko ne ko subhaanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir nee na yàlla nee na woo na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ko lay nekkoon teraanga démb wàcc naa la ko jox ko jibril mu indi la ko waaye fi mu ne nii yow Muhammad yow ci sa jëmm yow ak sa kawar yow ak say tànk yow ak say wee yow ak say yére yow ak say dàll yow laa bëgg nga fekk ci ma man yàlla ci sama bureau bi waay min tibaaqi lawo wa yuhriji ila afaaxi borom barieru orba waaye na ñëpp def ni ñu màggal Seydina Muhammad waaye Basiru nee na yonent yàlla Muhammad a ngoog nee na jóge na Makkatul Mukarrama moo ngoog ànd na Jibril annak Mikail annak Asrafil annak Azrail malaaka yi rang nañu tëgg nañ junjum ya mu ne ñoom ñëpp tóojal nañ yonent yàlla Muhammad di ko wax ne ko yaa ñu gën yaa gën ku ñun yaa gën ñu jiitu ya gën ñi mujj yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwul ànd ak Jibril Mikail Asrafil Azrail ak yeneen malaaka yi nga dem Jérusalem waaye ba mu demee Jérusalem keroog ca Baytul Maqdis yonent yàlla Muhammad julli na fa ñaari rakka ba mu jullee ñaari rakka Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi mu jiite duñu ay nitu simple duñu ay malaayika waaye yeneen yonent yi ñoom ñëpp dañoo dem ci ginnaaw yonent yàlla Muhammad Seydina Muhammad nekk seen imam fa taqaddamta li salatin fa sullu kulluhum muqtadin wa anta al imam yonent mooy imam Basiru nee na yàlla subhanahu wa taala wan na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp li nga xamante ni xam-xam la cawtiif la mbir la yoo xamante ni lii moom dong moo ko moom moom yonent yàlla Muhammad di ko wax ko neex mu wax ko ko lii jullit yëpp ñoo ko bokk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam keroog yàlla jox na ko xam-xam waaye wax naa leen ne leen bi mu amee juróomi at xotti nañ xol ba ñeent fukki at xol xotti nañ xol ba keroog bi mu demee Israël Mi'raj xotti nañ xol ba waaye xotti xolu Israël Mi'raj xam nga lan la woon ngir su demee mën a dékku leeru pay ba waaye su dékkoo leeru pay ba indaale xam ya ak ak ak jàngale ya ak leer ya ak may su ñëwee bañ koo nettali ndax bari na koo xamante ni day gént gént rek xëy tëj dëkk bi te fekk gént googu fii la ko yemale demul fenn waaye sayyidina Muhammad yàlla nee na laqad a min ayati rabbihil kubra gis na ci kawtif yàlla yi gën a mag waaye teewul ba yonent bi ñëwee ci kaw suuf dafa nekkaat nit dérangé wul perturbé wul waxul joggiwul waaye. kazaaka anwaari maa yaxshaa yonent yàlla Muhammad. dëggal Basiru Basiru nee na waaw dëgg la leer ya yonent bi jël na ko naan na ko xam na ko feddlikuwaat na am na sax ay xew-xew yu bëri yu fa am dem na ba sama borom won ko benn mbindeef yàlla yonent bi ne ko waaw mbindeef mi kan la kii rafet na te jàpp naa ni kii moom a dàq kii yiw na te dàq naa ni kii moom a gën a yiw kii kanamam gii ni mu mel kii kawaram gii ni mu mel kii leeram gi nekk ci moom yonent yàlla Muhammad sama borom ne ko gis nga waa adduna sa sa sa taq ndeer moo fa nekk waaye sa dëgg-dëgg jëmm moo ngi nii tëdd nii mooy mooy yonent yàlla moo tax awisul qarani wax ne ma ra'aytum min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illa zillahu gisoo leen ci Seydouna Mouhamed lu dul taq leeram loolu moo tax Mouhamadul Bachir Seydouna Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam su daan dox doo gis taq leeram parce que taq leer du am taq leer waaye. bi rasulika nabil ummi yu baram bayeru Bachiru nee na xanaa war naa doy kéemaan ci ni Seydouna Mouhamed mi sallallahu alayhi wa sallam mënta liir turam mënta bind turam waaye moo jàngal ñiy jàngale ñiy jàngale ba keroog yawmal qiyaama ku fi ëpp xam-xam Muhammad la ku fi dàq jàng Muhammad la ku fi dàq jàngale Muhammad la ci jàngal ñiy jàngale Muhammad la Basiru nee na kon war naa doy kéemaan ci kii mënta bind turam te mënta liir turam te muy professeur professeur salli alayhi jaabi murdi waaye waxuma la sax jàngale waaye sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam solo woowaan nga ñëw mun na yow xalifa njegeen dama lay yónni fële ca taseet ca séeréer sa xalifa njegeen yow soo demee ba teg sa tànk ci taseet da ngay dégg séeréer yëpp oh, oh. saafee nag nduttak mongoog noon ak séeréer siin séeréer yëpp ngay dégg di wax waaye soo génnaatee ba tegaat sa tànk fa sa fa taseet jeexee dootoo dégg benn làkk waay kooku Seydina Muhammad la waay salli alayhi shafiul murdi Basiru nee moo ngi ñaan yàlla mu julli ci yonent yàlla Muhammad ndax yàlla su jullee ci yonent bi rek ñun suñu daraja yokk suñu teraanga yokk waay nabi mooy hudan Basiru nee na ku àndut ak moom juboo ku ànd moom jub nga ku mu jubal jub nga parce que moom mooy allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa waaye loo ciy teg naasiril haqq bil haqq soo paree lan ngay indi wal haadi wal haadi mooy kii jubale kii ginde kii teg ci yoon fan la lay teg ci yoon mooy jël la kotti kotti yolli yolli ba teg la ci loxoy yàlla subhanahu wa ta'ala bashirun wa mubashirun nadhir basiru nee na képp ku gëj ci àdduna tey jii ba sa xel dal ba ngay xalaat bay ree bay yaatagaay xamal li Seydina Muhammad moo la wax li lay kontaan loo waay. nabi mooy tahirun wa mutahirun badrun munir. delluwaatal ci ginnaaw bashirun wa mubashirun wa nadirun Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ni tiit nga ba nelawatoo guddi tiit nga ba nangoo def bàkkaar xamal ni Muhammad moo la wax li la tiit loo waay. nabi mooy bashirun wa mubashirun nadir. bashirun inna arsalnaaka shahidan wa mubashiran wa naziran wa daa'iyan ila allahi bi iznihi wa sirajan muniran kooku mooy yonent yàlla Muhammad laay nabi mooy tahirun Bashiru nee na ki laab gën a laab ci mbindeef yàlla yëpp mooy yonent yàlla mutahirun badrul munir Basiiru nee na yent yàlla Muhammad laab na waaye la gën a neex ca moom mooy laab na waaye mën naa laabal laab na waaye du wuññi sutura kenn ku laabul Muhammadun tahirun bal saatiru tuhami Muhammadun tay sayyidun saabat manaqibuhu Muhammadun tahirun bal saatiru tuhami Imaamul Busiiri nee nañu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku laab la waaye musta wuññi sutura kenn nabi mooy Yaasiin kooku yent yàlla Muhammad moo ko moom yàlla moo toog ba bés yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo nga ca kaw lalam ba mbir jot ndigal jot mu war a jóge makkatul mukarrama war a dem madinatul munawwara coow laa nga foofu makkatul mukarrama mbir ya metti na coow laa nga foofu xat-xat yaa nga foofu ñoo ngi persécuté jullit yi ñoo ngi leen di fitnaal ñoo ngi leen di gaañ nit mbir ya metti na Seydina Muhammad a ngoog yàlla nee a ko génnal makka nga dem madinatul munawwara waaye keroog bi mu génnee makkatul mukarrama ak seen saay saay ka am na lu ñu def waay. ruj bil madinati talxasa makarima yan ci yàlla Muhammad. keroog bi gaa yi génnee yan ci yàlla Muhammad di war a génn euh, Makka ngir dem Madinatul Munawwara fa tabarakallahu am na lu ca xew mooy lan yéefaru Makka yi dañoo jël téeméeri góor yéen ci gënoon jàmbaar gën caa soxor ëpp ca doole. ngir lan ku ci nekk ñu jox la jaasi jun tooke ngir lan su Seydina Muhammad génnee ci buntu néegam ñoom ñëpp ñu fa tabaarakallaahu keroog bi yonent yàlla Muhammad génnee sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko wax ne ko jàngal suurtu yaasin ba mu ko jàngee fa moom laa yóbbu siruna mu xëpp ko seen kanam ñoom ñëpp dañoo nelaw ba 10 heures bi dënt fa tabaarakallaahu jërëjëf dafa mel ni fa tabaarakallaahu euh, comme ni ma ko waxee woon l'islam diine la joo xamante ni sa wax lu mu bëri bëri jëf moo koy dëggal te daa mel ni euh, tàkkusaan jot na te inna solata kanat ala al muminina kitaban mawqutan ñoo ngi ñaan yàlla yal na yàlla nangu ñaan yi yal na yàlla nangu euh, sikkar yi yal na yàlla nangu sunu cofeel ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee dañ doon barkeelu rek euh, di wane sunu euh, yéene rek ci bésu Baye Amane Mbaye baabu bii di wane rek ne li ñu alaaji Munir waxoon ne <laughs> incha allah ñaanu xaas ak xuus yëpp ak xuus waaw man ñaanu xaas ak xuus laa yor ma ngoog kon dañuy ñaan rek yàlla yàlla nangu li ñu alaaj mu niir waxoon ne kër googu ak kër gi benn la ñoo ngi ñaan laat bu baax sunu bàyyi alxaaji